radiyallahu taala anhu waxoon nañ la dinañu ñëw ci masala yii comme ni ñu ko gisa ne woon bokk na ci lim ko waxoon te buñ la fa in uhum ataa'u laka bi daalik fa axbirhum anna allaha qad farada aw qad iftarada alayhim sadaqatan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 min aghniyaihim ci seen way woomal yi wa raddu ñu koy delloo ilaa fuqaraihim ci ñi nga xamante ne ñooy seen way ñàkk ñi ah. <coughs> léegi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 ah loolu ah masala la moo xam ne mu siiw la hmm? boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim am na loo xam ne daanaka ak dëppoo da cee am ci wàll wi mooy li jëm ci wàllu euh, simaar yi muy les produits agricoles hmm, ak li jëm ci jur gi hein yooyu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 di nettali keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Muaaz ibn Jabal ila al bi mu ko yónnee moom Seydina Muaaz yónni ko fi nga xam ne mooy Yaman mu ne waqad waqad ixtalafa al-ulamaa al-imaam al-haafiz mu ne waqad ixtalafa al-ulamaa fi haadihi al-mas'ala waaw mooy mas'alaam lan est-ce que mën nañoo toxal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 hein léegi euh, sauf que sauf yi raxmatullah alayhi ah boo demee ci ad-durrul muxtaar ak xaashiyatu ibnu abidin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 al imaamul Buxaari ba léegi imaam Muslim rahmatullahi alayhim soroo nañu xadiisu Abi Humayd as-Saa'idi radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam istamala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rajulan min min al azd yuqaalu lahu ibnu Lutabi al-Lutabi ah ala sadaqaati bani Sulaym falammaa jaa'a voilà ah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 te moo gën wa xayrun li asxaabi nabi sallallahu alayhi min madina te moo gën ngir saxaabaa yonent bi alayhi salaatu salaam ne dina ne la Taawus kat yow déggawul Seydina Muaaz ñu ne la lool gisoon nañu ko ah doon nañ ne jëlawoo ko mais li imaam Shaafi'i waxoon Taawus boroom xam-xamu Yaman faqihul yamani Seydina Muaaz ab njàngaleem ab doxalinam ay àtteem waa Yaman dañ koo takk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 Euh, loolu moo mu am ci ku mel ni ah ah imaam Ibnul Munayyir mu ne ixtaaral Buxaari rahmatullah aleyhi jawaazan naqli naqli zakaati min baladil maali li umuumi qawli fa turaddu fi fuqaraa'ihim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 daqiq al-iid comme li imaam al-xaafiz wax mu ne laakin mu ne rajjah ibnu daqiq al-iid al awal mooy waxu ibnu al-munayyir bi ah wa qaala innahu wa in lam yakun al-azhar illaa annahu yuqawwi anna a'yaan al-ashxaas al-muxaatabiina fi qawaa'id ash-shar'i al-kulliyya laa tu'tabar falaa tu'tabaru fi az-zakaati kamaa laa tu'tabaru fi as-salaati falaa yuxtassu bihim al-hukm wa in ixtassa bihim al-xitaab al-muwaajaha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 xadiis Seydina Xudayfa bi radiyallahu anhu tam nekk ci muttafaqun alayhi boo demee ci Umdatul Ahkaam di nga fekk boroom Umda di ko fu indi bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf ñoo tere an nastaqbilal qibla bi bawlin bi gha'itin aw bi bawl ah bi nahaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbilal qibla bi bawl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 te bu ko wan gannaaw wala tastat bi tastakbiruha bi bawlin wala ghaib bu leen féete xibla bi jublu xibla bi moo xam da ngeen di tuur ndox wala da ngeen di xayta ah loolu lañ xame ni ci àddina bi fépp jullit loolu la war a def waaw mais biñ nee sharriqu aw gharribu foofu la ñu xame ne ah loolu nag moom ñii muy waxal la concerné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 moo la digal kene ñuy jël ngay jël ci suñu alal yi sadaqatan zakat boo xam ne danga koy jële min arniya ina ñooñ ñan loolu wax waa banu sand buñ ko gëmee ko ci ñun suñu riche yi fa tuqsimuha koy fa taqsimuha nga ci suñu way ñàkk loolu noonu la demee yonent mi aleyhi salaatu ah, naam ne allahumma naam tey allahumma maa ngi seedaloo buur yàlla na am buur yàlla ale digalool ñu ne loolu dimaam lan la doon wax